a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'd siiratu rasuulillaah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci fatxu Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima ah. ginnaaw bi ñu jeexalee li jëmoon ci pen yi di alxuduud jeexal li niroog moom di alqisaas ak at-ta'zir ci jotaay bii weesu gisoon nañu masalaay julli yoor yoor muy naafilay yoor yoor léegi tey insha allah ko niñ ko digge woon ñu war a gis yeneeni masala yu bare baree bari yi ci gën a mooy masalaam rend yi ak ci sharia ak li nga xam ne mooy médd ak li nga xamante ne nii mooy euh, kitaabul buyu muy li jëmoon ci téereem njaay ak diw yi ak masala yi est-ce mën nañoo julli ci kaaba gi waaw walla déet mooy farata waxoon nañ la buñ gisee lii moom daanaka yii nii ñu tudd mooy presque du ma ne yi ñu waxoon yépp dinañ ci ñëwaat gis nañ leen waaye kon gis nañu dinañu gis l'essentiel bi walillahi alhamdu wal minna léegi Ah. tey ñu waroon a gis kon li jëm ci wàllul rendi ndax la aleyhi salaatu wassalaam kat moo xaraamal bayu almayta jaay midd comme niñ ko gisoon ci xadiis seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi nag buñ la nee lii dañ koy xaraamal ku ko jaay te xamoo mooy lan amaana boo moywul euh, doxal ndigal loolu la dina la jafe ndax bara ma naan lii duma ko def daa fekk nga xam loolu mooy lan looloo tax insha allah ñu war a gis euh, masala yi jëm ci wàllu rendi ci sharia lan mooy tax naka la mbir mi di nekke loo xamante ne nii lu dagan lay doon ba nit ki man koo jëfandikoo en tant que jullit waaye ci lekk walla jaay walla maye ndax yi xaraam yépp yi xaraama consommer dafa xaraama jaay waaw comme li aleyhi salaatu wasalaam waxoon ci wàllu sàngara inna alladi xarama shurbaha xarama bay'aha wala huwa alladi xarama bay'aha ki nga xam ne moo xaraamal di borom bi subhaanahu wa taala mi xaraamal ñu lekk li nga xam ne mooy naan sàngara moom moo ko ku ko naan moo xaraamalit ku ko naan kon nag mbir yi moo tax il faut ñuy xàmmee yooyu euh, te moom lañu naan tasawurul masala mooy fexe ba xam mbir mi de quoi s'agit-il réellement inna allaha wa rasulahu wala inna allaha xarama bay'a wa rasulahu wala xarama bay'al maytati bu ñu xamul luy mayta muy médd parce que wax naa la bari na ñoo xamante nii suñu jamono ñoo xamante ne xamuñu mënuñu laa définir luy médd waaw mënuñu laa définiral luy medd léegi kon ana mooy ak rendi ci sharia ak reen bi ci sharia mooy ab tadkiya pas ab tazkiya de bizaay déedéet ak tadkiya mooy li nga xamante ne mooy ak reen bi dañ koy wax tamit az-zaka pas az tamit mais az-za da da daal bu am tomb az-zakatu moom nag li muy tekki ci arab mooy addabxu wattamaamu ak tazkiyatu mooy addabxu mooy ak rendi te mooy ak mat mooy ak mat moo tax buñ nee zakaytu zabihata mooy atmamtu zabhaha mooy ne matal naa rendi gi ma ko doon rendi voilà buñ nee tamit zakatinnaaru mooy tar na ci tàng gu mu tàng ak lakk gu muy lakk mooy tammat voilà tammat mat na moo tax buñ naan rajulun zaki ku ñaw xel mooy lan koo xam ne tàmmul fahmi compréhension dafa mat voilà ci loolu la jóge kon mooy loolu mooy étymologiquement ci arab mooy at tamaamu mot matal bu nit kiy matal buy rendi ba xar mi walla bëy bi walla yooyu ba mat loolu moo tax ñu koy woowee ak zaka bu nag ci sharia lan lay tekki boo demee ci fuqaha yi comme waxoon naa boo demee ci xanaa xanafiya xanafiya yi rahmatullah am na nu ñu ko définir maalikiya yi am na lu ñu ko définir ci shar'an lu atan moom ñépp ci yem mooy linguiste yi ñoo ci wax ak nan la ko arab yi doon nan lañ ko xamee ak ñoom nan lay tekki ci seen laaj waaye bu ñu ñëwee ci sharia boo demee ci madahibul arbaa yi ku nekk am nga définition boo xam ne moom nga ko jox waaye loolu lépp mën naa mën naa retrouver ci benn définition boo xam ne loolu lépp da koy englober mooy définition yooyu yëpp da ko ciy fekk lii da koy ëmb mooy lan mooy ne mooy sabab bi nga xam ne as sababu wala as sabilu hein alladi yutawassalu bihi ila ibaahati maa huwa ah mubaaxul laxmi min al xayawaanaati bi qat'il xulqumi wal wajhayn loolu mën na loolu mooy ah, mën na englober définition yi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci différentes madhab yi daldi daldi joxe voilà mooy ne affaire bi yoon wi nga xam ne sabab bi nga xam ne mooy permettre ñu mën a hein mooy bi nga xamante nii mooy moom lañuy jaar yoon wi ñuy jaar ngir mën a daganal ngir mu dagan yàppu animaux yoo xam ne lekk leen lekk seen yàpp dafa dagan mooy ginnaaw bi seen comme ñu ne xar de dagan naa lekk mais du ñëw daw fekk xar mi naan mbee nga koy lekk noonu déedéet mais yoon bi lay may ngir yàppam dagan la ci nan ci dagg bi nga xam ne lañuy dagg mooy baat bi lañuy koy lañuy dagg put gi ak ñaari Euh, li nga xamante ne sidit yi nga xam ne ñooy relier entre bopp bi ak li nga xam ne mooy baat bi waaw loolu noonu ci gàttal loolu mooy liy tekki ak rendi ci sharia waaw waaw wadajayni yi mooy ñaari sidit la yuy nekk ci ñooy relier put gi kii bopp bi ak li des ci yaram wi ak bopp beeg yooyu boo nga xam ne bu ñu ko daggee bu ñu ko daggee ah mooy dundoo amatu dañuy faatu ci saa si deux la nag il faut deux yépp dagg léegi nag lan mooy bi xamee kon loolu mooy li nga xam ne ci gàttal mooy yoon wi nga xam ne moom lañuy jaar ngir ibaaxati alxayawaani almakuuli laxm bi qat'il xulqoomi wal wadajayn ah loolu la léegi ginnaaw bi ñu xamee loolu ndax parce que euh, euh, dafa am tazkiya ci ci ci ci ci ci ci ci ci sharia dafa am ñaar am na lu ñu naan az-zabhu xam nga wax nañ la at-tazkiyatu huwa az-zabhu mooy rendi mais rendi dafa am animaux yu ñu koy def am na beneen affaire muy an-nahru an-nahru nag gëléem lañ koy def ak genre euh, girafe ak girafe ndax nag dinañ ko ko def loolu wuute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne sii nag dañ koy loj naxru mooy loj fa salli li rabbika wanhar voilà mooy loj dinañ ñëw lan mooy loj ndax loj xam nga li ko wuute rek zabh zabh mooy dañuy dañuy rendi ci baat bi lañuy rendi alors que bu dee loj loj mooy affaire bi gëléem gi dañ koy day day sukk benn tànk bi lay lañuy takk mu sukk ñu daldi ko ndax put gi dafa kawe kooku tëral ko di ko rendi loolu dafa jafe mooy dañ koy jam ci kaw ci put gi loolu mooy la girafe it la mel looloo koy daganam euh, léegi kon ginnaaw loolu ana lan mooy àtteey àtteey rendi léegi dañ naan la àttee reen di ça dépend waaw si ça dépend ndax ci cosaan moom dafa nekk loo xam ne lu possible la mooy lu yàlla daganal la àtteb reen yi ci boppam reen di ay ay bàyyi mu yoo xam ne ma kuulul lax mi yu ñu mën a lekk seen yàpp la loolu lu dagan la ci cosaan ndax buur yàllaa ko doganal hein mais nag àtteem euh, àtteem day day évoluer àtte boobu day évoluer ci nan lay évoluer des fois day nekk lu war mooy rendi hein wala li nga xam ne mooy an naxru wala an zabxu léeg-léeg day nekk loo xam ne farata la nga ne eh, ma awey la si si bu dee ne hadiyu la boo xam ne ci zaadul xujjaaj ila baytillahi alxaram gisoon nañu que am na nit looy def loo xam ne tu es obligé nga rendi dara màkk waaw si am na yoo xam ne boo ko defee ci aj gi te waroo ko woon a def yow tu es obligé nga rendi daal booy def tamattu da rendi dara par exemple dangay ngay rendi dara mooy rendi yi nga xam ne sa obligation obligation la nit ki def ko comme hadyu bi bu defee lu ko waral wala yu mel ni tamattu bu boobaa il est obligé rendi mais tamattu mooy bu dee de man na ko ndax il suppose waa ji man naa ñëw manu ko voilà bu ko manul nan lay def loolu alquran ci boppam moo wax nan lay def te loolu gisoon nañ ko ci zaarul xujaaj wala am na yoo xam ne nag bu ko defee mooy ne yi nga xam ne par force nit ki daal di koy rendi bu amee capacité yi mu def ko ndax dafa am lu mu def wa wala da koo war a def bu boobaa loolu noonu rendi gi day nekk farata comme ci hadiyu yi bu dee yow li tax nga war a rendi hadyu bi mooy ne loolu noonu ab fidya la boo xam ne danga koo war a def par force bu boobaa kon rendi gi wala loj gi day nekk loo xam ne faraataa nga def ko voilà waaye des fois hein mu nekk loo xam ne dañ koo sopp kese comme tabaski xam nga tabaski du farata tabaski du farata wolof yi moom nangu nañu lépp bañ a nekk farata ba mu des tabaski tabaski ak ak ak tudd wala ngénte xar mi ñuy rendi loolu noonu du farata xam nga luñ la ne farata la mooy boo ko deful de toute façon di ko répa di di nga am noo ko réparer wala di nga ko defi beneen yoon alors que lii moom dadul farata du tout moom sunna mu akkada la nag bu feddale ko def ko moo gën bañ koo def te am na ci saxaaba yi ñoo xam ne radiyallahu anhum dañ ne woon ñoom duñu tabaski parce que dañuy bañ gaay jàpp ne farata la <laughs> doo doon wax ko wolof <laughs> eh, bàyyi diw de tey ren tabaski wuñu yaay nekk nag risée de de de ngox boobu koñ boobu ay mois sa doom yi fu ñu génn ñu leen di kii mel ni ñu defu crib te tout le temps ñu def lu yées loo xam ne ñoom ñeneen yi loo xam ne waroon naa tax ñu ñu rus a génn ci ci mbedd mi mais ñu ko def di sonal nit ñi parce que tabaski wuñ buñ ko def sax naan parce que bon lii dañ ko waroon a def ak déedéet ndax dañoo jàpp ne farata la alors que loolu noonu dañ koo sopp kese mooy rendi gi ñuy rendi comme que du farata mooy kon rendi googu mënuñ ne farata la mooy rendi ngénte wala li nga xam ne mooy tabaski loolu noonu rendi boobu dañ koo sopp contrairement bu dee hadyu bi nga xam ne farata la ci waa bi mu def ko boobaa par la waaw léeg-léeg atteem attey rendi dina nekk loo xam ne lu xaraam la nga ne ma lu xaraam ma ne la waaw comme koo xamante ne nii euh, day rendi loo xam ne da koy rendi ngir xàmb yi par exemple mooy di ko rendi ngir li muy rendi c'est pas pour yàlla tuddu ci euh, jubluwu ci màggal yàlla wala sant ko déedéet da koy def parce que xërëm yi kat wallakat bu buxaabakat bi wala njibarkat bi wala ci ñoom nag yooyu yépp duñ ko ko tudde dañ naan sëriñ bi nee na ñu weexal am xar moo xam ne leer na boo koy kii na nga bàyyi bu guddi nga dem ci garab sàngam walla tafes gareen di ko jublu eneen te bu ci tudd yàlla wala nga tudd ci lii ak lii jox la téew jinne façon reen bi boobu dafa xaram waaw dafa xaram nit ki def ko am na leneen tamit lu xaraam mooy nga ñëw fekk xarub jàmbur wala nagub jàmbur nga nga jël ko rendi jël yàpp wa dem loolu façon rendi woon dafa xaraam kon mooy gis nga rendi day day day évoluer statut mooy selon nit ki lan moo tax muy rendi ci la rendi gi di nekk loo xam ne farata la comme haj yu boo xam ne bu farata la wala loo xam ne lu ñu sopp la comme tabaski wala ngénte wala loo xam ne dafa xaram mooy loo xam ne da koy rendi parce que way xàmb yeeg ko wax wala seen ndëpp yeeg ko wax voilà yooyu yépp dafa xaram wala nga jël loo xam ne moomoo ko di ko rendi jël ganaarum jàmbur rendi ko fas yéene koo reere xam nga ne loolu moom sa rend goog nga rendi dafa xaram voilà léegi nag est-ce que bu ko rendee lekk lekk mbir mi mooy est-ce que lim lekk moom dañ naan kii li mu lekk kii la nu mu tudd Euh, médd la lekk boobaa dañ naan du médd ci li gën a dëgër ndax loolu masala usuliya halin nahyu yaqtadi fasaad al manhi anhu am la loolu gisoon nañ masala yooyu si gisoon nañ ko ci euh, si gisoon nañ loolu est-ce que tere bu sharia teree dara day loolu day waral conséquence su lañ la tere boo ko defee day day day tax conséquence du baax yii gisoon nañ ko si si gisoon nañ ko ba exemple bi ñu joxe woon comme waa joo xam ne dafa sàcc ndoxu jàmbur wala mu fexe maguy suufu jàmbur ku mu dendeel suu kër boo xam ne ay terrain lañ mu fexe moom ba sàcc ci moom ay hectare wala am lu mu sàcc ci moom boole ko ci këram tabax wala mu sàcc ndoxu jàmbur di jàpp est ce que bu jàppee njàppam baax na bu boobaa li gën a dëgër dañ naan la njàppam baax na contrairement ak Hanabila yi ne yow dara ci baax dara du ci baax ku sàcc ci yére jàmbur bi ci julli ndax baax na li gën a dëgër baax na xanaa Hanabila yi nag rahmatullah ñoom ñoo def teqantalu est euh, dañuy xool ban façon yére la bu dee yére la boo xam ne moom la mu sol lu mu moomal boppam waa ji li mu moomal boppam buñ ci dindee yére yi mu sàcc bi mu sol. ay awraam feeñ yu war woon a feeñ ci ci julli ji mooy ne ko julleem baaxul waaw <laughs> loolu mooy lan par exemple bu doon ab tubéy la sàcc ab pantalon sol pantalon bi jëlub sabadoor boo xam ne moo ko moomal boppam julli ci bu boobaa dañ naan julleem baax na ñu ne lu tax parce que ñu ne ndax boo ci génnee lu lu bon li mu sàcc tubéy bi boo ko dindi woon yéere bi mu sol dina tax mu baax waaw alors que bu doon ne yére la boo xam ne dafa sàcc ceinture boo xam ne moo té téye tubéy ji ba awra ji du feeñ kooku bu jullee yéreem du baax ndax li téye yére bi mooy da koo sàcc te loolu <laughs> mais en tout cas li gën a dëgër mooy ne affaire bi euh, <laughs> loolu loolu dina dagan mooy bon pas dina mooy dina baax mais def na lu xaram quand waa ji nga xam ne dafa sàcc ginaaru jàmbur wala kanaaru jàmbur rendi ko di lekk mooy rendi gi moom bu ci tuddee turu yàlla mooy dagan na mooy nekk rendi gi baax na laa bëgg a wax baax na mais li muy lekk mais safara lay lekk parce que li muy lekk yi fi jàmbur daganu ko yow ñi nga xam ne yàquluuna comme ñiy lekk alalu jirim yi innamaa yàquluuna fii butunihim naara wa sayaslawna sa'ira kon kay parce que liñ doon lekk alalu jirim rawatina jirim ak ni muy fragile ngay lekk kii yëpp mais kii itam mooyen mooy li muy lekk daganu ko te kullu lahmin nabata bi xaram fan naaru awlaa bi yonent ma saab saab ne bépp yàpp boo xam ne li mu li ko nes nesal te li ko màggal tax mu mu mu mu mu poussé ba tol ni mu lu xaraam la li gën yey ci eh, kii boobu noonu safara moo ci gën yey ci moom fannaaru safara awlaa bihi wal iyaadu billah kon mooy lool mooy satu kon attey ak bi ci charia mooy day évoluer selon li tax ñuy rendi voilà ah léegi nag mu des mais lan mooy attends comme li ñenn ñuy wax waaye où est problème ah où waaye où est problème que euh, nit ki mais xar xar xar mu médd mu ñu rendi mais où la différence hein xanaa lu ne du xar rek ñu ne waaw bii bii rendi ko dafa jekki dee ngeen ne sawaay bu ko kenn reere sawaay hein bii nii dégg nga ma ñu rendi ko ngeen ni bii bu baax mais lan mooy lan mooy xikma bi lan mooy sagesse bi nekk ci ginnaaw ñu ne lii moom mooy lu ñu rendi mooy moo dagan lu ñu rendiwul dagan ci beneen wax beneen façon mooy loo xam ne dañ koo assommé ba mu dee ba pare ba mu ne këll ñu door koo rendi wala ñu door koo commencé wala ñu assommé ko rek comme ni nasaraan siy def wala ñu maas ko électrifier ko bam bam bam ne calli calli ba ba dee mais yàpp boobu yàpp bi nga xam ne dañ koo rendi moom awee ah la différence ana lan mooy sagesse bi nekk kon il faut ñu war a rend ngir mbir mi man a dagal dañ naan la premièrement sagesse bi dëgg dëgg buur yàllaa ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg buur yàllaa ko xam am na nag yenn yu ñu ci xamal yu ñu ci xamal jullit ñi xamal ko doomu aadama yi voilà li tax mooy sagesse bi dafa nekk ci deret ji nga xam ne mooy nekk ci yaramu bàyyi ma bi ñu jën koo xam ak damul masfuux muy comme mooy deret ji ne ci ci biir bàyyi ma bi di ci circuler deret jooju bu bu deewee nga lekk ko loolu poison lay doon ci nit ki mooy day lore waaw léegi nag ngir deret jooj ngir deret jooju nga xam ne day day day mën a lor doomu aadama bi mën a deñ ci yaramu ci ci ci ci bàyyi ma mooy il faut rendi moo koy mën a dindi bu ko defee ni muy giclee di génn noonu mooy day deñaale day deñ loolu benn kii la am na benn sagesse bu kii de bu bu bu Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu di wax ci entre différence bi am entre lan moo tax géej xam nga mbir mi foofu la <laughs> diggante meddum géej ak meddum jéeri mooy meddum géej mooy lu dee biir géej mu dagal ndax yonent bi alayhi salaatu moo ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne huwa at-tahuru ci wàllu géej fil bahri ci wàllu géej mu ne moom géej de at-tahuru mooy li laab tey laabalaati ma'uhu ndox tey laabalaati ma'uhu ndoxam al-hillu te dagan maytatuhu méddam lan moo tax méddum géej dagan alors que méddum jéeri ji daganul hein non seulement méddum géej méddum géej dafa dagan meddum jéeri ji nag gis nga li ko lekk di ko lekk xam nga lu muy dén ci yow ak ngëm yàlla lay dindi ci yow waaw ak ngëm yàlla ci boppam lay dindi ci yow ak ngëm yàlla lay teggi ci yow moo tax seetlul gaa yi nga xamante ne nii euh, dañuy lekk faalewuñ yooyu nga seet yi nga xam ne moom booy wax ñu ay eh, xalaali lan eh, saa yi fii daal saa yi lu ñu kenn fontoo mooy ne ñooñu seetlu leen rek seetlu leen seetlul gaa yooyu ndax am nañu dara ci ci ragal yàlla même buñ ci amoon buñ ko commencé lekk muy duy ñu deñ e-, exemple bi leer xoola gaa yi nga xam ne dañuy jóge Sénégal yenn ñun comme ñu mel ni ñun am yu bari yoo xam ne jomb nañ koo def vraiment buñ koy dóor a gis sax ci dëkk bi dem doo doo ko mën a supporter ndax ñaaw gi mu ñaaw mais ku ci commencé ay lekk yàpp Carrefour yi ca sa yoon newu ci ay xalaal nga am non xalaal dafa cher quoi xool ko ndànk-ndànk ndànk-ndànk la ragal yàllaam am di deñ di summeeku ci moom par ndànk-ndànk mu commencé. yi nga xam ne moom ci boppam masula imaginer sax ne moom dina masa nekk di ko def mu koy def waaw mu commencé di ko def kon wal iyaadu billah mooy ne deret jooju noonu lenn rekk ko mën a génne mooy rendi goo xam ne moom lañuy rendi bàyyi mu bi voilà te rend googu noonu ci la daganu yàpp lañuy rendi mën a dagan ci lañu koy mën a jëfandikoo tamit ndax suñu boroom moo ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq ndax lu ñu rendiwul ci rendu sharia mooy fisq la ak génn topp la loo xamante ni nii baaxut waaw loolu la mooy ne buur yàlla ndax deret jooju noonu di des ci biir loolu loolu dafa nekk sobe boo xam ne mën naa indi lor yu bari jaam waaw mais mën na ko indil problème yoo xamante ne xamul fu muy tàmbalee bu xamee fu muy tàmbalee xamul fu muy yem waaw léegi ah bés bu xar li ñuy rendi bu ñu ko rendiwul mooy ne manula bokk ci tayyibaat yi nga xam ne moom na suñu boroom daal di ñuy dagganal pour mu teey il faut deret jooju di damul masfoox mooy bi nga xam ne mooy biy wal il faut mu génn te mënula génn lu dul ci rendi walla loj looloo tax ñu daldi xaraamal li nga xam ne mooy médd waaw moo tax asome mu dool di deew ak yooyu yépp nga door a lekk loolu baaxul kon sagesse bi mooy ne il faut deret jooju mu génn waaye tamit mooy di lekk yooyu day day day ronger ci yow ba nga set wecc ngëm yàlla bi nga xam ne moom la nit ki mën a am nga eh, nit ki day mujj nii gis nga nii yàlla yi tere nii yoonam dootu ci ne waaw loo wax <laughs> te xam nga inna allaha tayyibun laa yaqbalu laa yaqbalu illaa tayyiba loolu yeneen ma lay saa saa ma ni ko leeraloon buur yàlla dafa teey te nangu lu teey bi muy tudd ne nit ka la moo taxoon ay ay affaire am ay daanaka ku sa ñaan nanguwul ci lislaam mooy kooku ak ah, ragal yàlla noo amee ragal yàlla hein mu tudd ar-rajula waaja nga xam ne long voyage la def hein pënd poussière tàllal loxo yi di ñaan ah mooy condition yi yàlla war a yi muy nangoo ñaan yépp daje na ci moom waaye wa makaluhu ta xaraam li muy lekk dafa xaraam li muy sol dafa xaraam li muy lekk li muy naan lépp xaraam ana lan la ñuy nanguloo ko kon loolu la te tamit rendi gi bokk na ci sagesse yi ci lañuy mën a defe différence entre li nga xam ne ci charia dafa dagan ak li daganu la nekk waaw man loolooy tax bu ma ñëwee ci fenn buñ naan ko viande xalaal li may xamee ne xalaal na mooy dañ koo rendi ci yoonu charia waaw te tamit moo may différencier ci li nga xam ne medd la wala loo xamante ne nii ren di ba baaxut xar mu taxaw ñu dóor ko bal ak tamit bokk na ci sagesse bi mooy xéewal yooyu bala ñu ko bala buñ koy kii tout le temps mu ñuy fàttali sant buur yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatalal ñoo xam ne dañu am bakkan comme ñun mu daganal ñu ko ngir ñu man koo jëfandikoo moo tax mu wax ñu ci tudd turam ngir di ko fàttaliku saa su moo tax mu ne wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi bu leen lekk mukk li nga xamante ne nii tudduñu ci turu yàlla ba ñu koy reen léegi nag bu ñu xamee loolu ci gàttal mooy ana lan mooy charte yi nga xam ne ci lag rendi di dagane di nekk loo xam ne lu baax la ana yan condition lañ war a remplir pour ñu yàpp yi may lekk de dagan na xar mii may lekk yàppam dagan na giléem gi may lekk yàppam de dagan na ma wala nag wii may lekk yàppam de dagan na ma ana yan condition loolu lañ naa la dafa am condition yi dafa ci ndax jàppal nañ defoon keroog nañ def noonu waaw nañ topp méthode boobu mooy gën a simple mooy ne dafa am aji rendi ji kiy rendi teg ko sa lan sa droite li ñuy rendi teg ko sa gauche mooy bàyyi ma bi ak li ñuy rendee mooy lan aala teg ko sa kanam da am ñetti affaire yoo xam ne mooy kiy rendi mooy ki nga xamante ne ni mooy azabixu rendikat bi waaw ak li nga xamante ne moom lañuy rendi muy almazbuuxu ak li nga xam ne moom lañuy rendee muy alatu zabxi li nga xam ne moom lañuy utiliser ngir mën a rendi ñett yaa ngoog léegi nag nañ jàpp par benn kon nañ njëkke rendikat bi moom lan mooy ay condition moom lan mooy li nga xam ne mooy gis nga nag yii ñuy wax moom simple la gis nga yii moom xar moo gis viande boo gis ndeke ka ko rendi remplirul yii mooy ne xamal ne loolu du xalaal loolu médd la manoo ko lekk en tant que jullit loolu manoo ko lekk ma ne ah! la waawaaw loolu moom maa la ko mooy kiy rendi charte bi ci njëkk mooy il mu nekk koo xam ne boroom xel la waaw premièrement xool man na nekk góor man na nekk jigéen nag tabaski jigéen man na koo rendi am tabaski ab jigéen man naa rendi xarum xarum tabaski voilà loolu nañ ko teg ne évacuer ko bala ma ko fàtte parce que ñenn ñi mas loolu da di ñëw naan est-ce jigéen mën naa rende yooyu alors que loolu moom bañ a mën a rende waaw mooy ne kon première condition bi mooy mu nekk boroom xel koo xam ne mooy du koo xam ne wérul mooy bu dee ne wérul mooy koo xam ne dof la déedéet voilà wala mu nekk koo xamante ne nii majeurul il faut mu nekk koo xam ne ku major la wala mu nekk koo xam ne xale boo xam ne mumayyiz la mumayyiz la voilà mooy xale boo xam ne ràññee na majeurul la mais ràññee na voilà lan moo tax loolu hein te loolu moom la waa jumhur wax min alxanafiyati walmalikiyati walxanaabila te tamit wax la boo xam ne boo demee ci shaafi'iyya yi rahmatullah alayhim danga ko fay fekk lan moo tax ñu naan waa ji mu nekk koo xamante ne nii euh, mu am xel mu nekk koo xam ne ku am xel la nekk koo xam ne mu majeur walla mu nekk koo xam ne xale la boo xam ne bu ràññee la xale bu ràññee mooy la sabiyun mumayyiz mooy xale la boo xam ne majeuragul de togg àggawul fu ñu koy toggee jëf waaye man naa yuslixul su wal jawaab man nay laaj tey tontu tamit tontu yu yoo xam ne dalay leer kii moom xam na voilà yoo xam ne daf lay leer ne kii moom xam na voilà daf lay leer ne kii xam na yuslihul jawaaba wa su'aal man na laaj laaj boo xam ne bu bu bu bu bu ko bu bu bien construit la te mën na tontu tontu boo xam ne bu bu leer kon mumayyiz sabiyun mumayyiz kon loolu la mooy waa ji man da màndi bul mooy bu màndee parce que àndatu la faculté lan moo ñuy wax ne waa ji bi muy rendi màndi hein est-ce bi muy rendi màndi moom moom moom moom lucide lucide waaw parce que tudd yàlla bi nga xam ne moom loolu dinañ gis ne ci charte yi la mooy il faut waa yi rendi tudd ci yàlla ki màndi moo ne ne tudd na yàlla lu la ci lu la ci leer hein euh, loolu mooy ne affaire bi du mën a nekk waaju màndi moo koy xame waaju dofit c'est pareil mooy même ko tuddee kooku duñu ko bàyyi xel ba xanaa mu nekk koo xam ne day tanee ko wér mooy léeg-léeg day am yoo xam ne du nekk dof de mooy day wax waxe nit bu boobaa jamono yooyu bu rendee baax na mais bu dee jamono ju nekkee yoo xam ne xel mi kiiwul mooy ne loolu rendeem du baax kon mooy première condition il faut mu nekk boroom xel oo oh, te du nekk koo xam ne ku dof la wala ku màndi walla mu te tamit day nekk ku majeur wala xale boo xam ne bu ràññee la même bu majeurul voilà léegi lii nag mooy li gën dëgër ko waxu xanaf shafi'i yi shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo xam ne li gën a siiw seen mazhab ne bon ñii ñi ñëpp bu ñu rendee dina baax parce que dangay gis ne liñ la wax mooy problème bi mooy est-ce que ñoom mais parce que nag shafi'i yi rahmatullah alayhi parce que ñoom dañoo dañoo logique tamit ci seen waxin <laughs> voilà dinañ ñëw ci lan dinañ ñëwaat ci affaire bii lan moo tax ñoom seen wax jii nii Euh, ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim euh, ñu ne même dox bu bu rendee baax na parce ñoom dañoo jàpp ne tudd yàlla bi dañ koo sopp kese ci li ñuy rendi wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi ñoom ñu jàpp ne loolu lu ñu sopp la mais farata waaye loolu ginu la dëgër voilà kon euh, li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur min alxanafiyati walshaafiiyati walxanaabila wa qawlun inda shaafiiya que ne il faut nit ki nekk ku am xel ku majeur wala xale boo xamante ne nii dafa ràññee deuxième condition mooy ba léegi rendikat bi pour mu am habilitation am agrément pour mën a rendi ginnaaw xel mi mooy il faut mu nekk soi jullit wala mu nekk bu yahuud wala mu nasaraan voilà loolu mooy lan mooy ne nit kiy rendi il faut mu nekk muslim ab jullit wala mu nekk kitaab yi mooy ki nga xam ne kitaab yi yahuud yahuud wala nasaraan mu nekkub juif wala ab chrétien wala mu nekkub juive wala ab chrétien mais gis nga ñoom ñi ñépp nag gis nga jullit bi ni mu amee condition yoo xam ne dafa tax ne moom bu rendee am na lu muy rendee du baax chrétien de juif bi tamit du leen juif la wala chrétien rek lu mu rendi baax na de déedéet ak nu mu rendee baax na ah am na lu muy rendee du baax waaye yow bu dee na jullit bi ci boppam am na lu muy rendee du baax lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom yéeféer bu ne pekelek la bu taxaw ah non mooy. Euh, juif wala chrétien seen reen bi dina baax à condition ñu respecté yi ñu war a respecté kon deuxième condition bi bala ñu agsi ci yooyu mooy ginnaaw xel mi mooy il faut kooku am xel wala mu nekk xale bu ràññee wala mu nekk koo xamante ne ni ku majeur la il faut mu nekk jullit walla juif wala chrétien ndax lan ndax lan suñu boroom ne moo ne wa ta'aamu alladhiina uutul kitaaba hillun lakum te lekku ñamu ñi nga xamante ne ñoom lañ jox téere muy les gens du livre da leen a dagan imaam Abdallah ibn Abbaas habrul umma wa tarjumaanul qur'aan comme ni ko imaam al solo ta'liiqan mu ne ta'aamuhum mooy zabaa'ihuhum mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy rendi ndax loolu loolu moo moo moo jara def précision sinon euh, euh, euh, chrétien wala athée xam nga athée wala majuus wala hindu xam nga ñooñu ñoom ñooñu ñoom bu ñu rendi woon ne bismillah rendi ab majuus li mu rendi baaxul ab ab ab ab athée bu ne woon bismillah rendi rendi bi baaxul alors que bu chrétien ne woon bismillah rendi ba baax na ab bu ne woon bismillah rendi rendi ba baax na Ah, euh, est-ce que seetlu nga affaire bi saway est-ce que gis nga li nga xamante ne ni mooy différence bi parce que juif ak chrétien képp la façon yéeféer yépp athée beeg agnostique beeg hindu beeg ñooñu ñépp bu ñu rendee seen reen bi dara du ci baax même bu dee dañoo tudd buur yàlla comprendre nga affaire bi te ima Seydina Abdullah ibn Abbas lii mu wax loolu rek la mën a signifier parce que lan parce que lan parce que <laughs> gis nga ñiñ la ne sànq nii indu beeg ate beeg gaa bu ñu rendee du baax ñooñu moom amul wute que bu ñu jëloon jën jën toggu jën te defuñ ci alcool defuñ ci dara toggu jën jël ay fruits wala ay légumes togg ko jox ko ko ko seen lekk dagan na loolu lekk ko dagan na moo tax toog moom kon kay bu buur yàlla di di wax naan wa ta'aamu alladhina utul kitaaba xillun lakum loolu kay leer li sayyidina abdullah ibn abbas habrul umma wa tarjumaanil qur'an radiyallahu ta'ala anhuma loolu rek la mën a tekki mooy li ñu rendee tax ñuy wax parce que leneen li même bu dul juif ak chrétien loolu buñ leen ko joxe yéen jullit ñi nagam na ci yéen waaw ku dem këru ate mu toggal la supp boo xamante ne nii diwlin la ci def ay pomme de terre amul yàpp amul dara jën la mais loolu koy dagan na loolu loolu dagan na am ate bu la toggali frite tegal la defal la ay ay ay omelette tegal la mais loolu koy baax na kon kay bu ñu naan ay seen lekk ñoom dagan na la ñoom ci ñoom waa ahlul kitab mais loolu kay looloo tax ñuy wax li tax ñuy wax kay mooy seen rendi looloo tax ñoom ñooñu juif ak chrétien bu rendee ci ay condition comme jullit bi mooy il faut nit kii rendi pour moom habilitation mooy affaire bi lenn la du noonu lañuy teg qui est censé avoir l'habilitation pour mën a sacri sacrifice pour mu def sacrifice am gaa yi taxaw nee di yëkkat seen loxo ñu ne yow lan nga doon mu ne man musulman la ñu ne ko waaye yow man ngaa taxaw nii yow suivant lan nga athée non yow c'est pas possible jàllal suivant mu ne chrétien ñu ne waa yow man nga taxawel nii suivant majus non yow manoo defal toog suivant agnostique ah non yow là suivant juif waaw yow man nga ñëwal nii lool la mooy il faut kon mu nekk loolu voilà léegi euh, ñu ne la nag bala ñoo jóge fii eh, mais chrétien bi moom lu mu rendi ak juif bi baax dañ naan la à condition à condition ñu bañ cee tudd li nga xam ne mooy du yàlla ah buñ ci tuddee keneen kurul dul yàlla comme ñu ne bismil masih o nom du Christ rendi rendi moom moom dafa xaraam waaye yow ma ne jullit bi ci boppam buur yàlla leen ne voilà dinañ ci ñëw mooy beneen condition dinañ ñëw ci condition yi condition yi ñu ngi ci xam nga wax nañ la mu nekk xel mu am mooy waa yi rendi il faut mu am xel hein il faut mu nekk jullit walla chrétien wala juif mais il faut bokk na ci condition il faut nañ ko wax léegi comme ça mu mu ñu pare ci mooy il faut mu tudd ci turu yàlla ci li muy rendi ba léegi ñu ngi côté kiy rendi il faut mu tudd ci yàlla ndax li aaya bi wax sànq walla takulu bu leen lekk mimma lam yuzkar ismullahi alay bu leen lekk li nga xam ne tudd ñu ci turu yàlla ci loolu ndax loolu fisq la ak génn topp la ak kàccorte la voilà suuratul an'am loolu moo tax waa jumhuur ne loolu farata ku ci tuddul tuuru yàlla sa li nga teg loolu charte la condition la ku rendi dara tudd ci tuddoo ci tuuru yàlla yow la nga rendi dafa mooy médd la waaw mais loolu ñoom dañ ne fekk nit ki mu fàttaliku ko mooy ngay rendi sa sa nga nga fàttaliku tudd tudd yàlla nga bañ defoo ko ba pare nga man ko parce que nit man na ko fàttaliku comme ki nga xam ne muuma la mais manu ko kooku bu rendee baax na parce que moom fàttaliku na am na yéene def ko mais da koo manul xudra bi moo fi newul voilà mooy nit tamit bu dee dafa ñëw di rendi fàtte ko fàtte ko ab jullit fàtte ko loolu garawul fàtt tudd turu yàlla mu mu rendi ba pare xelam dem ci kenn du ko ne li nga rendi médd la non parce que lan mooy ne affaire bi dafa am loolu mooy tudd turu yàlla bopp il faut nit ki fàttaleku ko tamu man ko loolu mooy ñaari condition yi nga xam ne pour condition tudd yàlla bi mën a remplir mooy nit ki fàttaleku ko bu dee fàttaleku ko loolu buur yàlla moo ne buur sama boroom teggil nag an ummati al xata wa mastubrihu alayhi sama boroom teggil na sama xeet jéggal na leen li nga xam ne njuumte la wala dañ ko loo xam ne dañ koo fàtte wala loo xam ne dañ leen cee kon bu fàttee ba reen bi ba pare xelam koor ci de mun a yàq man di damaa fàttee tudd yàlla loolu garaawul loolu dagat na mais bu dee da koo fàttaleku bañ ne man day dama laa ko tudd duma ko tudd fet kooku bu rendee médd la la tegal voilà loolu la nga ne ma lii lan mooy dalil bi ñu ne la mooy xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha te nekk saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne dafa am ay nit inna qawman qaalu linnabi sallallahu alayhi wa sallam inna qawmana wala inna qawman ya'tuunana bi laxmin laa nadri adukira smullahi alayhi am la fa qaal summu alayhi sammu summu alayhi antum wa kulu qaalat wa kaanu xadiisa ahdin xadiisa ahdin bi kufr waaw sammu mu ne sammu alayhi antum wa kulu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne dafa am ay nit ñu ñëw ne Yonent bi alayhi salaam ne ko mais ne ko ñun de dafa am ñu ñuy dikkal ñoo xam ne dañuy indil yàpp bi luhmaan ci beneen riwaaya dafa am ñoo xam ne dañuy indil yàpp mais ñu sauf que yàpp boobu xamuñu est-ce yàpp bi dañ koy tudd turu yàlla wala jël ma nadri azukira ismullahi alayhi am la wóoruñu ndax tudd nañ ci turu yàlla wala déet yonent bi alayhi salaatu salaam ne tudd leen turu yàlla ci loolu ci yàpp wow te ngeen lekk sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo ne ñooñu nag mooy ay ñu doon dóor a génn ci yéeféer la du dóor a tuub waaw parce mooy ne comme que dañ doon a tuub riwaay bari la yoo xam ne sax Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi indi ko ci saxiix bi ci ay ay ay ay kii yu bari ay nu mu tudd indi na ko ci ay bërëb yu wuute indi na xadiis bii ci ay bërëb yu wuute léegi le fait que le fait que Sayyidatu Aïsha radiyallahu mu ne kon te ñoom dañoo nekkoon ñu doon dóoratu parce que c'est normal ñoo xamante ne ni ndax amuñoon habitude boobu ñoo xam ne tout le temps liñ doon rendi yépp c'est pour seen yàlla yi lañ ko doon rendi pour seen yàlla yi lañ ko doon rendil bismil masiix lañ doon wax wala bismil laat wala bismil uzza door a rendi ñooñu bu ñuy door a tuub des fois man na leen a mais ñu fàtte ah mën na leen ñu fàtte tudd turu yàlla moo tax ñu ñoom ñu ne yeneen tubaab yi saaf saaf ñi nga xam ne ne ñoo ñuy ravitailler en viande. ñoom di ay nit lañ yoo xam ne dañuy ñun dañuy jël yàpp ci ñoom mais nag wóoruñu est-ce que tudd nañ ci tur yàlla wala déet ah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lekk tudd leen ci tur yàlla yéen ñi ko jël yéen ñi yor te ngeen lekk bu dina baax loolu la mu ne ñooñu wakkaanu xadiis ahdin bil kufr dañ doon dooru jege ci kéefër mooy ay jullit lañu woon yoo xam ne kon leer leen ne ñoom. affaire bi affaire bi ñeneen ñooy duutewul est-ce que tudd nañ ceeb déet kon loolu mooy nit ki bu dee ne dafa ndax mën nañoo fàtte de bañ koo def ñooñu du ay saxaaba yu toll noonu dinañu ñëw di rendi loo xam ne mu tay ñu tay kon an duñ ñu tudd turu yàlla mooy lenn maanaam comme que dañuy door a tuub léeg-léeg mën na leen dikkal ñu fàtte ko yonent ma lay saab saab nañ ne bu boobaa tudd leen ko léegi nag gis nga xadiis bii nii xadiis bii nii. xadiis bi nii gaa yu bari gaa yu baree baree baree baree bari ci lañuy ci lañuy ñëw du ñu wax ni mu parce que am na ko ma ko ma sa ma ne ko wax xadiis bii ne parce que fële Paris daa am ku ko ne affaire du ko ab sëriñ xaw ma sëriñ xaw ma lan bu leen ne affaire yi viande yi ñuy jaar ci grande surface yooyu dagan na ma ne ko loolu moom demewul noonu mu ne ma parce que waa ji nee na Euh, buñ ci tuddee turu yàlla nu ñu ko mën a rendee il suffit yow mi ko jënd di jullit tudd ci turu yàlla rek dina baax ma ne ko ah, man jëli naa xam naa affaire bi mooy euh, fan la ko war a teg mooy xadiis bii li ma waxoon ndaw sa dama ne ko léegi li ngay def mooy ku la ko waxati ku la waxati loolu ne loolu parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam man nañ ko laaj mu ne tudd leen turu yàlla ngeen lekk ma ne ko ku la ko waxati wala boo gisatee ñoom laaj leen leen ne leen est yow sax man ko Sahih Imam boo demee di nga ko fa fekk voilà ay kitaabul at'ima boo fa demee di nga fa fekk yii yi nga xam ne fa lay wax affaire lekk yeeg yooyu di fa fekk affaire yii nii léegi nag euh, indi na ko ci bërëb yu bari. ci euh, avant avant kitaabu saydi avant kitaabu saydi wala après ma ne ko daal en tout cas boo demee sax imaam Buxaari rahmatullah alayhi loolu di nga ko fekk léegi nag ku la fi waxati loolu yow laaj ko benn affaire nee ko na la waxal xadiis bi àll dans son intégrité boobu dans son intégralité waaw waaw ci kitaabul at'ima foofu la ko indi boo fa demee mu ko ma ko léegi na waxal na la wax lépp na la wax hadis bi ba mu jeex diñ ci fekk lii ma lay wax mooy sayyidatu Aisha am na yoo xam ne ci biir hadis bi la ne ñooñu ñoom dañuy dóor a tuub kaanu hadisatin bi shirk voilà ci biir hadis bi la am yoo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci fin bi comme biñ la wax nii ci la ne ñoom nag dañ doon dóor mooy ay nit yoo xam ne bi ñu génnee ci shirk yàggu ma ne ko premièrement ñooñu ay jullit lañ kon waa ji nan la la mën a waxe viande euh, grande surface yi ay Carrefour Casino Leclerc ak ak ak ak ñoom ñoom ñoom géant saway yàpp yooyu mën nga koo lekk parce que ñi koy rendi ate yoo xam ne ak tamit mais même rendi buñ ko ci yoonu charia mu naan la tuddal tur yàlla ñële parce que des fois es possible ñu fàtte ko parce que dañ doon dóor a tuub tàmbuñu ko woon mu ne leen kon yéen tudd leen ci turu yàlla te loolu mooy jullit ñépp a ci yem képp koo xam ne ak jullit ñëw di rendi sam xar ba pare door a fàttaleku ne yow tuddoo ci woon turu yàlla kenn doo la ne xar mi medd la léegi demal sànni déedéet bu boobaa yow dañ ciy tudd turu yàlla nga lekk parce que dañ koo fàtte mais bu dee ki ko tay ki ko tay même bu dee jullit la kooku noonu bu bu bu kooku moom rendeem baaxul kooku rendeem baaxul. parce que moo ko tey bàyyi ko loolu moom la waa jumhur wax kanta yi rahmatullah alayhim ñoom xam nga sànk ñu ngi laan ñoom dañ ne affaire bi dañ koo sopp mais da gis ne mbir mi kenn sopp ko mooy dafa nekk loo xam ne waajib la parce que ñoom dañ ne affaire bi bu doon ne condition la chart la kon du ñu daganal rendik ñoo xam ne pousse mooy sikki sàkk am na ci que ne que ne ñoom remplir nañ condition boobu dañ leen naan mais affaire bi leen na ñun ñun bañuñu waa jumhuur de li leen tontu mooy ne ñun neewul ne forcément il faut tout le temps waaye wax ko sinon du baax déggoo nee nañ la bu dee da koo fàtte loolu dara newu ci parce que hadis biñ la wax léegi inna allaha tajaawaza an ummati buur yàlla tegg na te jéggal na sama xeet li nga xam ne ñoom dañ leen koo forcer wala dañ koo fàtte def ko wala njuumte la mais ki tey buur yàlla wax lu leer bu leen lekk lool loo lool kay nax yi loolu loolu loolu moom bu leen lekk lool nax yi la tam am nahyul mutlaq yaqtadi tahrim na fàtte goo xam ne mooy tere goo xam ne gu ñu joyal la loolu day wane ne la ñu tere dafa xaraam ku ko def te amul dara luy ñëw luy wane ne loolu xaraamul dañ koo se dañ koo que nekk lu ñu tuddul tur yàlla dañ ko loolu yo wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah alayhi ba pare mu teg ci wa innahu la fisq moo tax yàpp loolu képp ku fi am yàpp yooyu mooy du baax du baax voilà léegi kon loolu nag leer na ndax kon képp koo xam ne beneen condition bi kon mooy lan nit ki daldi rendi te lan tudd ci turu yàlla moo xam surtout bu dee moo ko bu dee moo ko tey mooy li mooy rendeem baaxul médd la même bu dee jullit la léegi imaginez que bu dee yow jullit bi la ñuy wax loolu nan la ñuy mën a waxe parce que waa ji chrétien la wala juif la bu rendee baax na ah non mooy ne bu rendee ñu de te tu mu tudd ci turu yàlla mooy léegi nag benn affaire am na du ñu obligé wuñ tout le temps ñu ñu ñëw di laajte eh, est-ce que juif be chrétien bi yow lan nga ci tudd non non mooy ne dañuy jàpp ne ñoom bu ñu rendee dagal na mais fekk tamit la ñuy rende mu nekk loo xam ne ñoom dagal naa rendi ci ñoom buur yàlla dagaloon na leen ko ci seen sariya par exemple bu duñu comme juif yi nga xam ne ñoom dañ leen a xaraamaloon kulli di gufur yi nga xam ne dañuy am we ah comme li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, loolu comme comme ay gëléem yi ah comme ay gëléem yi mooy ne ñoom doonuñ ko woon do dañ leen koo xaraamaloon voilà léegi yu mel noonu mooy ne waa ji bu dee ne da ko yu mel noonu la rendi juif bi mooy mooy am na ci surtout boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu ne loolu du dagan ci jullit ñi parce que loolu moom ci boppam dañ koo xaraamaloon mu koy rendi voilà ndax ñi nga xam ne utul kitaaba dañ leen a mooy ci juif yi la doon wax euh, dañ leen a xaraamal lépp loo xamante ne nii dafa am mooy ay we loolu nag kon loolu loolu loolu lu am solo la léegi mooy daal euh, euh, bu buñ gisee ab comme réew moo xam ne ay chrétien lañ ñu fay jële yàpp muy ñëw il faut nag réew ma nekk réewum chrétien pas comme ñun Sénégal ni ñuy toog naan France réewum chrétien la doono réewum athée la fii gars yi gëmuñu yooyu ñi ko gëm bariwul il faut ñu nekk yoo xam ne ay chrétien lañ ñooñu en général bu yàpp yu jóge seen dëkk yi te ñu xam ni ñu koy rendee ñu bañ a xam ne ñoom dañuy assommer voilà mooy ne di respecter ñoom niñ leen koy ni seen charia mooy di rendi ci duru yàlla ndax loolu charia yooyu moom la yàlla mës a tëralal ñépp mooy ne dàmbale dañuy jàpp ne noonu lañ ko rendee mais bu ñu leeree këne gaa yi bu ñuy rendi dañ naan bismil masih bismi Muusa ci turu ñu ngi tàmbalee ci turu Seydina Muusa ci turu Seydina al-Masih alayhi salaatu wassalaam kooku ku ko bu ñu ko rendee ñoom bu jullit bi ci boppam xam nga buur yàlla da ne te bu leen lekk lu dul lu ñu tudd turu yàlla ci loolu mooy ne même di ñëw di rendi barke sëriñ diw barke sàmba bismillah barke sëriñ diw rendi loolu loolu medd nga jox gaa yi ah. parce que buur yàlla da ne loo xamante ne du ñu ci tudd lu dul turu yàlla waaw barki yonent maa ngi ci ci turu yonent yi ci rendi yaa ngi jox gaa yi medd nga leen jox wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi voilà bu leen lekk lu dul loo xam ne tudduñu ci turu yàlla ci loolee kon loolu la léegi bu dee jullit bi moo possible mu rendi du dagan nan nga may xalaatale naan ma juif bi wala chrétien bi lu mu rendi c'est bon affaire bu demewul noonu loolu demewul noonu fenn beneen condition ginnaaw xel mi ginnaaw mu nekk jullit wala chrétien wala juif te li muy rendi beneen bi muy mu tudd ci tur yàlla képp keneen du ci bokk beneen bi mooy waa jiy rendi mu bañ a nekk koo xam ne mu bañ a nekk mu bañ ci jublu màggal keneen ku dul yàlla voilà waaw mooy koo xam ne li muy rendi daf koo indi ba ci buntu xamb bi daal di ko fay rendi loolu moom leer na quoi non loolu moom jarul ñu naan ay loolu da leer ne même bu nee bismillah da lay leer ne kii moom tudd tu kii moom turu yàlla taxul kii màggale yàlla taxul waaw ndax buur yàlla daf ñoo xaraamal wama uhilla li ghayrillahi bi lépp loo xam ne dañ koo rendi di ci màggal lu wuteeg buur yàlla santuñu ci yàlla tudduñu ko ci te tamit même bu dee dañ ko cee tudd dañ ko cee bokkaale parce que ñoom pour ñoom seen salam bi seen idole bi moom lañ ko defal parce que sëriñ ba nee na leen rendi leen xar moo xam ne mu ñuul kukku la mel melo ngir li daal seen doom ji deñ loolu moom ku la ko en loolu affaire xërëm te boo koy rendi bàyyi ba suuf sedd ak yooyu kooku mu dem rendi loolu dalay leer ne loolu charte boobu ay loolu dalay leer kii hmm, rendu ci li nga xamante ne buur yàllaa tax ndax lan mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib comme xadis mu ne saxi imaam Muslim ibn al-Hajjaj ba ñu ko laajee Abu Tufayl rahmatullah alayhi ah daf ko laaj comme comme la ko xadis bi gisoon est-ce que yonent bi sallallahu daf leen jagleel ak téere boo xam ne lu mu leen bindal pour yéen mu ne déedéet bokk na ci lim waxoon ne këyit ga leen yonent ma lay saa saa bindaloon moom Seydina Ali ñoom waa ahlu bay la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah voilà mu ne bokk na ci loolu yonent ma lay saa bindoon ci ne buur yàlla rëbb na képp koo xam ne dafa renni ngir keneen ku dul yàlla tax nga renni moo xam ngir sa doom wér la ngir nga nga sa carrière baax ngir sa politique bi baax nag yi ñuy rendiloo gaay ci ci jamonoy politique ci te ci tafeseeg wala ci buntu almeer yi ah yooyu yépp a xaraamale ba pare nag jox ko néegi doole yi xamuñu li xew ay nag yu ñuul kukku ñu rendi leen ci tafes gi ngir lan ngir ne sew ay dem bu ko defee yow campagne bi kenn du la manal nag loolu lépp xam nga ne loolu yàlla taxul waaw gé eh, rabu géej gi nga ko rendil te buntu almeer yi yëfi xërëm yooyu yëpp mooy il faut tamit li ngay rend mu bañ a nekk loon danga koy rend pour leneen lu dul yàlla kon charte yooyu moo ci ci ki nga xam ne mooy rendi léegi nag insha allahu taala ci jotaa bii ñëw ñu àggale yeneen ñaar yi ci des mooy li ñuy rendi ak ban ban ban mooy lañ koy rendee muy alatu zabhi insha allahu taala kon loolu